kon nag bi ci tegu muy xadis neuf cent te mooy dernier bi voilà <laughs> te mooy dernier bi waxoon naa la ne buntu yi moom eh, téere bii di ñëw moom moom mën nañoo def ay ñaari buntu moom waaw ñaari bunta waaw ay ñaari bunta ñu daal di leen ubbaar <laughs> léegi kon eh, bii nii eh, mu teg ci xadis neuf al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahu allahu mu ne wa anha radiyallahu anha annaha qaalat ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bil mawt wa indahu qadahun fiihi maa'un wa huwa yudxilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil maa'i thumma yaquulu allahumma a'inni ala ghamaraati al mawt wa sakaraati al mawt rawahu tirmidiyu rahimahullahu taala kon al imaamu abu abu abu yahya <laughs> abu yahya ah waaw al imaam al haafiz an-nawawi yahya ibn sharaf abu yahya la an-nawawi <laughs> lool mooy dàkkantalam ah ash-Shafi'i rahimahullah mu indi xadis mu ne wa anha mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci kim jële woon xadis bi léegi radiyallahu anha muy sayyidatu Aisha annaha qaalat nee na ra'aytu rasulallahi mu ne gis naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bil mawt fekk mu ngi waaji génn àddina wa indahu te newoon na fa moom qadaxun benn ndab waaw fiihi maa ndab boo xam ne ndox moo ci nekkoon nekkoon ci côté fi mu tëddoon wa huwa te moom yeneen saa saam yudxilu mu ngi dugal yadahu loxoom fil qadahi ci biir ndab li ci biir ndox mi summa bu ko dugalee mu tooy summa yamsahu xaw bil ma après mu daal di raay masaa xar kanamam bi ci ndox ma mi ndax tellement euh, euh, ni euh, ki mettee woon mooy sukuraat yi summa ginnaaw gi yaqulu mu ngi naan allahumma e waaw a'inni yal na nga ma jàppale yal na ma dimbali waaw ba woyofal alaay ah, a'in a'inni ala ghamaratil maut waaw yal Abdullah jàppale ci tartar tartar yi nga xam ne moo jóge ci faatu yal nag ma ko jañal waaw waaw mooy ghamaraat ghamaraat mooy ash-shadaa'id mooy shadaa'id wa sakaratil mawt mooy jamu sakra waaw wa jaat sakratul mawt bil haqq zalika ma kunta minhu tahid Allah ya <laughs> ban saar la wa jaat sakratul mawt bil haqq suratu qaaf suratu qaaf jaat sakratul mawti bil haqq mooy tar tamit lay teg shiddatul mawt akbar moo tax atfu bayaan la bu boobaa ah comme li nga xamante ne moom la leen ci suraaxu imaamu Tirmidhi yi wax ne atfu bayaan la mooy day leeral li ci kanamam rek waaw waaw waaye al imaam al Mubaarakfuuri mu ne rahimahullah amaana bu njëkk bi liñ ci jublu mooy tar tar waaw ñaareel bi li nga xamante ne mooy xamaraat euh, tar-tar yi beneen bi nag mooy catastrophe yu tar yi nga xamante ne ak nit ki ëlëmu gu muy ëlëmu ak tamit léeg-léeg loolu dina ko teg ci ak gaaru gaaru yëgadi loolu lépp yàlla nag ma ci musal waaw allahu akbar euh, nga xam ne day yóbbu xelan ah. waaw gaa dañuy saalit saalit yu métti métti métti métti bu nga xamante ne ni ci jamono yooyu lay nekk allahu akbar wa jaat sakratul mawti bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid wa nufixa fi suur dhalika yawmul wa'id wa jaat kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid waaw ñu noonu bés la boo xam ne ñépp a ciy jaar laa wax nga ndax bu jara toppatoo la waajal wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dee leen sóoraale li teet waaw bés bu la àddina bi jayee na la leer ne âge boo am am na ku ci faatu ñu ci faatu ñu bari <laughs> âge boo am rek am ñu ci tolloon faatu te feebaru yoon te ñoo la pon santé <laughs> waaw boo yaakaaree ne nag yow moom t'as la vie devant toi lu la neex def ah defal seet <laughs> billahi bis bu dee di ñëw di am problème te kenn waxu kañ la bil haqq sakratul mawti hatta yooyu taru faatu yooyu buy ñëw sukuraat lu muy indi moom la wolof naan sukuraat dëgg la lay indil mooy tay ngay dem ci sa borom zalika ma kunta minhu tahid waaw kon nag mu ngi noonu kon mu ne yonente bi saa salaam lii la doon kon mu ne rawahu hadis bii de soloo na ko at-Tirmidhi al imamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah léegi nag mu de première njàngat est ce que moom donga ko solo ñu la déedéet al imamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal nako al imamu ibnu maaja al qazwini rahmatullah ala al jami' solo na al imamu abu daawud non non abu daawud al imamu uh, uh, at buntu yi wax ci wàllu waajal miiw an rasulillahi ñu koy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam baabu buntu maa jaa fi tashdid inda fi tashdid inda al buntu bi ñëw di wax ci li nga xamante ne nii mooy tar waaw yu tar yi nga xam ne ñooy am ca jamono ji nit kiy faatoo mu ne haddathana Qutayba ah, gis nañ ko ci hadith sayyidatu Aisha bi Qutaybatu bu jële ko ci imaamu Malik fii ma quri'a alayhi ah voilà non imaamu muslim moo ko jëlee ci Qutayba voilà imaamu euh, abu euh, al ci Abdallah ibn Muhammad muy abu Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammadullah Qutayba moo nekkaat ni mu ne kii imaam parce que tuutee des mu bokk ci juróo euh, juróom-ñeent sëriñ yi nga xam ne ñooy sëriñu kutubu sitta waaw juróom-ñeenti nit lañ tuddoon nañ ko fi tuddañ ko fi dama fee nawul di ko limaan dellu saa bu ñu ci dajee kenn nag dinaa ne kii sëriñu waa kutubu sitta la sëriñu imaamul Bukhari imaamu Muslim imaam Abu Dawud imaam at imaam an-Nasa'i imaam Ibn Maaja ku ci nekk toog nga nii ñu jàng mu jàngal la ñe juróom-ñeent ñooñu ku tay ba tuut mu bokk ci ñoom mais imaam Ibn Maaja la jàngalu voilà loolu moo tax mais ku tay ba mii tuut mu ne moo tax euh, gis nañ sànq imaamu Muslim moo ne haddathana Qutayba Qutayba moom moo leen nettali ci jële ci Malik kii nag imaamu Tirmidi mu ne haddathana Qutaybatu moo nekk nii ibnu Sa'id ibnu Jamil ibnu Tarif ibnu Abdillah as-Saqafi al-Balkhi al-Baghlani d'origine afghane waaw ey eh, côté yooyu balaa du Xuraasaan ak ñoo garaaw non waxoon nañ la imam Abu Dawud moom itam d'origine afghane Sijistaan Sigistan Afghanistan Baghlan Balkh province la léegi ci ah, foog naa nooru Afghanistan Balkh al Baghlan Baghlan Baghlan Baghlan Baghlan as-Saqafiyu mawlaahum rahimahullahu mu ne haddathana al mu jële ci xaritu imaamu Maalik bi di al-Layth ibn ibn Abdirrahmaan al-Fahmi nekkoon sëriñu waa Misra ginnaaw bi mu Medina waaw mook imaamu Malik moom Medina lañ newoon mais après dafa toxu daal di dem dëkk Égypte waaw léegi bon mais teewul woon ñu doon bindante ay lettres yu bari euh, waaw euh, ci yenn masala yoo xam ne euh, voilà moom nii la imaamu Shafi'i ah imaamu Shafi'i dafa nekk di jànge ci imaamu Malik ba imaamu Malik génn àddina après mu dem di commenter di wër dem ay Irak dem fu ne dem Yaman dem misra bi mu ñëwee misra fekk Serigne bi gaañoo parce que Serigne bi moom moo njëkk a gaañu imaamu Malik al quatre ans avant imaamu Malik la génn àddina moom mu ngi génn àddina ñii ne l'an cent soixante quinze ñii ne l'an cent soixante quatorze alors que imaamu Malik l'an cent dix neuf la génn àddina ginnaaw gàddaay yoneen saa salaam imaamu Shafi'i yi ñëw fekk fa ay taalibeem ak ay bindam quoi li mu bind euh, bi mu ko liiree mu ne mais al walaakinna al-hazza ma'a Maalik mu ne ndekete al moo gën dégg fiqh sama sëriñ bi Maalik ndekete mais nag bayra imaamu Maalik la ko yàlla jox moo moo gën a siiw njàngaleem mu ëpp barke que euh, al comme quoi amul ne man di wéy sama sëriñ rek boo gisee keneen ku ko ginam kii nga koy nëbb <laughs> imaamu Shaafi'i bi ko kii nee. Muhammad ibn al-Hasan taalibi imaamu Shaafi eh, imaam Abu Hanifa bi xam nga moom itam jàng na ci imaamu Maalik ñëw na ci imaamu jàng Muwatta tax Muwatta wu euh, Muhammad dañu boo déggee Hanafi yi ak ñëpp sax Muwatta wu Muhammad moo ibn xam ne moo doon troisième personnage ci Hanafi yi Abu Hanifa dafa am ñaari taalibe yu gën a mag muy al-Qaadi Muhammad ibn al-Hasan moom nag ginnaaw gi dafa ñëw ci imaamu Maalik dafa ñëw jàng ci Muwatta après bon am na benn nettali bu ne eh, dafa mas a laaj ne kii imaamu yi ne ko waa ñun ne ko eh, eh, suñu waajeeg seen waaj yi kan moo gën a xam alxuraan wala yu mel noonu la ko doon wax ak xadiis ak yooyu ku ko gën a ku xam-xam daal yu mel noonu imaamu yi ne ko yàllaa tax ngay xam <laughs> na ko waaw <laughs> mu ko mu mu commencé. di ko laaj ci wàllu alxuraan bu ci nekk euh, kan moo ko gën a xam bu dee alxuraan parce xam-xam la ko kan moo ko xam-xam mu ne ko léegi bu dee ci wàllu alxuraan seen waa ji moo gën a am xam alxuraan wala suñu waa ji seen waaj ji nag imaam Abu li ci jublu rahimahullah <laughs> suñu waa ji imaam Maalik <laughs> après muy wax ci wàllu xadiis mu ne ko waa léegi bon bële mu d'accord mu ne ko wàllu xadiis nag ah imaamu Maalik moo gën mu ne ko waaw. Ah, après nag mu ne ko kon nag affaire yi kon daa mel ni leer na <laughs> wax ju mel noonu <laughs> aw kamaa qaal léegi kii nii bon mais ça ne veut pas yow yow ne voilà kon imaamu non non imaam yooyu nekkuñu ci wàllu di yëkkati kii ci kaw kii déedéet ñoom ñépp ku nekk am nga ngëneel goo am gu la yàlla ràññee gu mu defalul keneen loo xamante ne boo xoolee ci côté boobu la nga naan waa kii de moo fii kaw mais boo xoolee beneen côté nga ne ah kii de moo loolu loolu mooy moo Euh, loolu la c'est pas pour yëkkati ñii comme ñi xamul dara di def déedéet kon affaire bi loolu la mu ne kon euh, euh, kii nii allaytu kon moo doon sëriñ boobu nekkoon sëriñ waa ahlu misr waaw mu ne haddathana al-Layth kon al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman Abul Harith al-Fahmi al-Misri mu ne an Ibn al mu ngi jële ci Ibn al-Had moo doon Yazid ibn Abdillah ibn Usama moom maam bu sori lañ koy dàkkante la xoolal Yazid la tudd di doomi Abdillah Abdillah di doomi Usama Usama boobu mooy doomu ñu koy woowee Ibn waaw ndax parce que maam dañ koy woowee bàyyi. manoo ñu leen saa salaam ne woon ana ibnu Abdul Muttalib man maay doomi Abdul Muttalib alors que digganteem ak Abdul Muttalib y quelqu'un <laughs> ya Abdallah mais neewul maay doomu Abdullah dane maay doomi Abdul Muttalib voilà wala alquran ne millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl ne yoon wi l'islam bi mooy seen tëlalinu baay waaw mooy Ibrahim waaw kon maam dañ koy wax baay ndax mooy baayu way ngëm yàlla yi waaw mooy baayu ngëm yàlla yi ku nekk ci l'islam rek ku nekk ci tawhid ci yoonu Seydina Ibrahim nga nekk moo taxoon mu ne yonent ma alayhi salaatu wa salaam summa tabi' summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata Ibrahima haniifan wa maa kaana minal mushrikiin yeneen suñu borom ne ko moo tax ginnaaw gi yow yonent saa saa ma wahyu la ne la toppal yo tëralinu Ibrahim ma nga xamante ne nii dafa bàyyi woon lépp jeng lépp bàyyi lépp jëm ci boromam te masula bokk ñuy bokkaale moo tax loolu wallahu alam mooy li gën a lu Seydina Ibrahim li ko yàlla defal yépp mooy loolu mooy le fait suñu borom ne neen saa salaam toppal yoonu Seydina Ibrahim loolu moo gën a màgg leneen la <laughs> waaw <laughs> waaw te pourtant te à vrai dire yoon woow mooy yoonu yonent bari saa saam ndax nee man ba may nekk yonent maam aadama bindaguñu ko woon kuntu nabiyyan wa aadamu munjadilun fii tiinati yonent saa saam nee ba may nekk yonent maam aadama mu nga woon ca banam ba ko yàlla doon defar mu nga mooy bindaguñu ñu woon man yàlla defoon na ma yonent ba pare ma nekk moo tax boo déggee waroom xam-xamu suuf yi naan mooy premier ku yàlla bind ci lool lañ lay wax parce que ba muy nekk yonent maam aadama binduñu xanaa la la ngay nekk kay man naa nekk profession boo xam dama koy incarner te man nekkuma je n'existe pas ba pare di ban incarne lu may incarner kon kay bu la nee man yonent laa woon te ki nga xam ne moom lañ gis ci biti mooy maamu bindeef yi bindaguñu ko woon <laughs> kon kay loolu beneen affaire la beneen kon al imam kon ibnul had yazid ibn abdullah ibn usama abu abdillah al-laythi al ta'ala musa ibn sarjis mu jëla ci musa ibn sarjis al al-hijazi Euh. moom mii nag boroom taqribu tahdib dane mastuur kii mooy ay mbiram dafa nit la koo xam ne xamuñu ay mbiram dafa dafa liñ naan dafa am rido daal mooy gisuñu ko wax ci moom loo xamante ne nii jam ko ne noo dëgërul wala ku ne dëgër na mastuur waaw an alqasim ibnu muhammadin mu jële ci alqasim ibnu muhammad ibn abi bakr ibn abi quhafa radiyallahu taala Abu Muhammad muy doomu euh, frère sayyidatu Aisha bi sayyidina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anil jamii an Aisha al-Qasim jëla ko ci bàjjanam parce que moom sayyidatu Aisha moo ko yar euh, al euh, dafa teel a génn àddina sayyidatu Muhammad ibn abi bakr radiyallahu anil jami' mu ne an aisha ta annaha qalat sayyidatu aisha gis nañ ko sànq as-siddiqatu bintu siddiqi radiyallahu anha annaha qalat ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bil mawt wa 'indahu qadahun fihi ma' wa huwa yudxilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil maa'i thumma yaqulu allahumma a'inni ala ghamaratil mawt voilà aw sakaratil mawt fii da ne aw da koo def aw Ah, ci Riyaad bi na allahumma a'inni ala ghamaratil mawti wa sakaratil mawt waaw moom fii dafa def aw waaye eh, eh, eh, imaam Ibn Maaja allahumma a'inni ala sakaratil mawti la indi kaanta al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal moom da ko indi ci lu bari a'inni tamit ala sakaratil mawt indi na ko noonu waaye it al imaamu Ahmad indi na ko tamit ci eh, comme li al imaamu at-Tirmidhi Abu Isa rahmatullah ala al jami' daal di indi moom sakaratul mawti eh, la indi eh, riwaayami rahimahullahu tabaraka wa taala allahumma a'inni ala sakaratil mawti fee nag la am sikki sàkk bi ci imaamu Tirmidhi aw mais imaamu Nawawi ni mu ko indee dana indiwul aw bi wala aw bi mën a mën a nekk watamit waaw lool ci arab wa aw dégg day tekki wa mooy du wala waaye day nekk wa kon mu ne lii kon imaamu Tirmidhi rahimahullah nii la ko solowee léegi nag euh, lëkkaale mu bunt bi mooy kon bokk na ci ñaan gi nga xam ne nañu ko xam te kuy kuy jàpp ne leen nga faatu del mais wax naa la yii yëpp da koy travailler avant <laughs> waaw loo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam loolu la wala fii di wax wax nañ dëgg kay daa foog da ngay improviser ñëw bay dee di improviser ah Iblis lay improviser maa la ko wax <laughs> te moom moom placé na ay mbiram kon mooy allahumma a'inni ala ghamaratil mawt wa sakaratil mawt wala bu dee yooyu yëpp riwaay yi ëpp li ñu wax allahumma a'inni ala sakaratil mawt borom bi yàlla yàlla nga dimbali ci li nga xam ne tartar sukuraatun dee yal nag ma ci dimbali mooy tartar yi yal nag ma ko woyofal waaw yal nag ma ko woyofal loolu la kon ah, hmm? léegi xadis bii nii la ngay gis ne ah, ah imam Tirmidhi ne hada xadisun xali xadis bu tumuranke la alhamdulillah mais dafa nekk xadis boo xam ne Muusa ibn Sarjis Muusa ibn Sarjis ah, moom mastuur la li imam comme li al imamu kii wax te imamu ñoom imamu Ahmad ci yoonam la jaara ah. voilà al jële ci Yazid mu jaar ci Muusa ibn Sarjis mastuur noonu xadis bi eh, boroom xam-xam yi eh, eh, ñu ne noon bi laysa bi wér mooy wérul waaye mooy lii muy wax am na cosaan feneen voilà c'est ça mooy am na cosaan feneen même bu dee na hadis bi ci boppam bu dee ci càllale bi eh, ak wéxam ak daal dinaa des am na ay shawahid yoo xam ne yeneen eh, kon nag al imam al hafidu kon nag ginnaaw loolu li nga xam ne mooy lëkkaaleem kon yi allahumma a'inni ala allahumma e eh, sa yal nag ñu ma dimbali eh, ala sakaratil mawt borom bi yal na eh, eh, dimbali ci li nga xam ne mooy mettitu de loolu nit ki di ko ñaan bokk na ci li nga xam ne day tax borom bi daal di lay woyofal mettit yooyee loolu dafa am solo waaw loolu lu am am solo la euh, léegi euh, loolu kon dañ ci gis bo lii itam taxawoon nañ ci bi nga xamante ne nii te euh, moom lañ doon gis ci siira bi taxawoon nañ ci te tamit defoon nañ ci gàttal lool ci tafsir allégé yi dagg nañ ko mu ci archive ah. na comment est parti le prophète sallallahu alayhi wasallam nan la yoneen saa sam génn àddina lool moom parce que bi ñuy gis wa ma muhammadun illa rasul yooyu ci aaya boobu gisoon nañ ko aaya al imran boobu mais bon boo jarul a dem ba foofu it yoo nemee ci archive foofu yu ñu fi gis yi nii yëpp euh, euh, nga xam ne kon bokk na ci li nga xam ne day woyofal euh, mettitu faatu mooy di raay sa xar kanam ndox ndox nga xam ne dafa barkeel nga xam ne tahuur la waaw boo xam ne day laabalaate waaw waaw fekk benn kii bu tegoon benn qadax boo xam ne ngir soulager day soulager li nga xam ne mooy mettit mooy ndox waaw loolu lu am am solo la kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale kon euh, beneen buntu bii muy cent quarante sept bii di ñëw insha allah ñu gis chapitre cent quarante huit waaw euh, mais bon xadiis la boo xam ne jotoon nañu ko gis moo taxit boobu it dañuy mën a jël yeneen noo seulement xadiis boobu mais bi mu ci teg après beneen bunt bi ñaa ñetti xadiis la ñaari xadiis yi gisoon nañ leen benn bi tuddoon nañ ko fan yi te tamit mooy bi ñuy wax affaire Abu Muwayhiba ak ca waara Sadia xadiis boobu lay indi woon nañ la mu ngi ñëw ba ci bunt bii mais bi ci teg loolu lépp da leen di mën a boole.